a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aala fi suurati az-zukhruf ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim in huwa illaa cabdun an'amnaa alayhi wa li bani israil suñu boroom kon di di continuer fi mu yem fi ñu yemoon mu ne in huwa mooy seydinaa isa moo mu ñu doon sadd misaalu caaxaan nekkul moom illaa lu dul abdun jaam boo xamante ne nii an'amnaa alayhi ñoo ko xéewale de tànn ko ci biir mbindeef yi def ko yonent alayhi salaatu naa waja'alnaahu ñu def ko masalan mu nekk model nekk royukaay bu mat sëkk li bani israila ngir doomu seydinaa israil yi di seydinaa yaqub ji yahuud yi alayhi salaatu suñu boroom nag ne walaw nashaa'u bu ñu sooboon la ja'alnaa doon nañu def kon minkum ci yéen nit ñi malaa'ikatan mooy seen place au lieu yéen nit ñi fii ay mala mooy nit ñi di nekk ci kaw suuf ay malaaka laay def fil ardi ci suuf fii ñoo fiy dëkke na nga xam ne ñoom ñoo leen ñoo leen di wutu yéen ci kaw suuf comme ñi nga xamante ne lu fi newoon yu yàgg boroom bi jële leen fi indi ñeneen noonu rek la man a jële fi nit ñi fi nekk nii def fi ay malaaka wala rek mu indi li nga xamante ne nii mooy malaaka yoo xam ne ñoo dënd suuf si loolu boroom bi ne bu sooboon noonu lay def mu ne wa innahu te seydinaa isa moom la ilmun mooy ne moom dafa nekk koo xamante ni ak feeñam moom nga keroog rek ñu ngi wax li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci saydi hadiisu seydinaa Xudayfa boo bële radiyallahu taala anhu al-Xifaari nga xamante ne bi muy tudd ci saxiixu al-imaam Muslim ibn al-Hajjaaj ak sëriñam al-imaam Ahmad ibn Hanbal ak mbokku taalibeem moom imaamu muslim di saydina imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhim bi nga xamante ne nii mooy ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doom lim fukk yi nga xamante ne nii moom fekk feeñuñ moom mooy alaaxira xawagul saa taxawagul boo ko boole woon na ci li nga xam ne mooy ñëw Seydina Isa ñëwaatam fii ci kaw suuf alayhi salaatu wassalaam loolu la borom bi di wax mu ngi wax waa Quraysh ba léegi ne leen wa innahu te yëg leen ne moom Seydina Isa moomale alayhi salaam la ilmun mooy ak feeñam ñëwaatam ci àddina loolu xam-xam la boo xam ne moo tax am na ci beneen jàngal la alamun mooy ne dafa nekk loo xam ne mandargal boo xamante ne nii boo xam ne day wone li saa mu ngi jege kon boo tax yonent bi alayhi salaatu salaam boole ko ci fukk yu mag yi nga xam ne ñoo yi gën a rëy boo leen gisee moom mooy ne léegi saa moom li ci des bareetul muy yawmal qiyaam kon nag falaa tamtarunna biha bu leen sikki sàkk ci ak ñëwam ak moom Seydina Isa ak li nga xamante ne noonu la ko borom di tabaaraka wa taala dencal ngir loolalee kon nag bu leen sikki sàkk tamit ci xam-xam bii nii bu leen sikki sàkk tamit biha ci gëne yawmal qiyaam boobu dina ñëw waaw moom loolu noonu la de wattabi'un te na ma topp man man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hada lii ma leen wax ci alquran ak njàngale mi yépp siraatun mustaqim mooy yoon wi nga xam ne moo cow waral jëm ci borom bi tabaraka wa taala mu ne walaa yasuddannakum ash-shaytaanu innahu lakum aduwwun mubin mu ne walaa yasuddannakum ginnaaw nag bi ma leen xamalee lii yépp nag ci alquran yéen waa Quraysh ka doon indi ay misaalu caaxaan di Abdallah ibn Zibara radiyallahu anhu yooyu moom tegu na fële kon léegi wala yasuddannakumu shaytaan ngalla waay bu mu leen dëddalee bu mu leen dévier ki nga xamante ne shaytaanu muy iblis di shaytaane bu mag bi moom bu leen di bu mu leen dëddaloo de ci alquran jii ginnaaw bi mbir mi leeree innahu ndax moom kat shaytaane lakum ñeel na leen aduwun noon mubiinun boo xam ne bu leer a leer la mu ne walammaa jaa Isa bil bayyinaati qaala mu ne walammaa jaa bi nga xamante ne nii nag Seydina Isa bi ma ko fi njëkkee indi bii waxul bi mu waree ñëwaat de bu bu bu bu yawmal qiyaam di waaj a ñëw déedéet mooy wala maaja bi nga xamante ne Seydina Isa ci laa ko yónni mu nekk yonent ci waa banu Israël ba mu ñëwee moom lan la wax qaabil bayyinaati ci preuve yu leer yi ya ma ko joxoon yu yëpp di wane ne man borom bi tabaaraka wa taala moom sama jaam la taman maa ko yónni qaala mu wax waa banu israil alayhi salaam qad jiitukum dëgg-dëgg dikkal naa leen indil naa leen bil xikmati ci li nga xamante ne mooy xam-xam bu rëy bi nga xam ne mooy togg tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala di tawraat bii nga xamante ne injiil bii injiil bii ma borom bi tabaaraka wa taala jox muy l'évangile wa li ubayyina lakum waaye it ngir dama leen andil li nga xam ne mooy linjiil ak xam-xam bu màgg bi ci nekk ak li koy leeral waaye wali ubayyina lakum waaye ngir ma leeral leen ba'd tax taxtalifuuna fii lenn ci li nga xamante ne nii ci ngeen nekk yéen yahuud yi ndax ci moom lañ ko yónni waa banu Israaïl kenn Seydina Isa alayhi salaam amul benn yonent boo xam ne suñu boroom daf koo yónni ci nit ñépp ku dul Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo tax mu tudd ci yi nga xamante ne nii moom la ko boroom bi jagleel te defalu ko yonent yi ko jiitu woon mu ne yonent yi jiitu woon ku nekk ci say ñoñ lañ ko doon yónni waaye man dañ maa yónni ci nit ñoom ñépp dar képp jinne yeek nit ñépp lañ ma yónni moom alayhi salaatu wassalaam kon nag Seydina Isa wax waa banu Israil ne kon dama leen a indil li nga xam ne mooy xam-xam bu màgg bii te kawe te nekk ci tawraat ak li koy leer injil ak li koy leeral wali ubayyina lakum waaye ngir ma leeralal leen tamit ba'd tax taxtalifuuna fii lenn yi nga xamante ni tawraat da koo leeraloon yéen ngeen nekk mu lënt seen bopp ngeen nekk ci di ci xëccoo ak a wuute loolu dama ñëw ngir leeral leen ko fattaqullaha kon ragal leen borom wa ati'un te ngeen topp ma man sayyidina Isa alayhi salaatu wassalaam te ma yëgal leen nag loo xam ne lu capital la lu am solo la inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala huwa moom rabbi mooy sama borom man wa rabbukum te mooy seen borom yéen fa'buduhu na ngeen ko jaamu waxul mukk jaamu leen ma comme li chrétiens yi caaxaankat yi di wax naan au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit loolu sayyidina Isa alayhi salaam masu koo wax wa haasha loolu manu koo te kenn mënu koo wax hada mu ne lii siraatun aw yoon la mustaqimu cow wooral comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax léegi ci sayyidina Isa ne yonent suñu borom ne ko wax ko waa Quraysh mu ne faxtalafa al-ahzaabu mu ne nag ki nga xam ne nag fa la jóge moom moom jóge ci ñoom sayyidina Isa yoon suñu borom yëkkati ko yóbbu ko ci ñaareelu asamaan si faxtalafa al ahzaabu mooy kuréelu yahuud yi nag daal di def ay pàcc-pàcc nag daal di wuute min baynihim seen diggante ñii naan moom yàlla la ñii naan déedéet doomu yàlla la ñii naan seen waxi caaxaan yooyu rek ñu nekk ci réew yéeg fépp naan ay yooyu ñu tuddoon léegi mu nekkoon kon fa waylun toskare fa waylun xurumbugal fa waylun kukk lilladina zalamu ñeel na ñi nga xam ne ñoom ñoo tooñ seen bopp di bokkaale di bokkaale sayna Isa naan moom yàlla la comme borom bi tabaaraka rasulillah mu ne kon ñooñu toskare ñeel na leen min adabi yawmin alim muy toskare boo xamante ne nii buy tukkee ci mbugal boo xamante ne bu taratar la mu ne hal yanzuruna illa sa'ata an tatiyahum baghta wa hum la yash'urun wa hal yanzuruna waa ñii moom mooy ñii di weddi yàlla tak lii ma leen fi leeral lépp lan lañuy xaar illa sa'ata ndax ñoom dañuy xaar li nga xam ne mooy saa muy bés pénc daal lañuy xaar an tatiyahum mu dikk leen baghtatan ci ko yëg loolu daal la ñuy xaar nañu xam ne nag kaay ma wax leen bés boobu la luy xew gis nga seen yii ñu nekkoon ba ñuy jàpp ne wala an-Nadr ibn al-Harith bon moom gañewul waaye kii gañe na Abdallah ibn Zibara waa Makka di yuuxu jàpp ne ñoom ay xarit keus lañ suñu borom ne alaxillaa u na ngeen yëg ne gis nga xaritoo yi ñi nga képp ku jàpp sa moroom xarit jàpp nit xarit yow may din gis nga bu keroogee ba'duhum yi yawmal qiyaam ba'duhum lenn li ci ñoom li ba'din ngeen ñeneen ñi aduwwun dañuy nekk ay noon illal muttaqiina ba mu des ñi nga xam ne dañoo ragaloon yàlla tabaaraka wa taala mooy la ñu waxoon fan yi la ñu ngi ko doon rappelé di ko fàttali bépp noonoo bépp xaritoo goo xam ne borom bi tabaaraka wa taala lalu ko xarit boo xaritoo goo xam ne intérêt yi àddina kese mbiru àddina kese moo ko lal na leen leer ne du weesu àddina bi gis nga bu àddina bi jeexee gis nga koo kële day nekk bu ngeen di dem yawmal qiyaam moom danga koy jàppe noon moom mu jàppe la noon ndax lan day jàpp ne yow mii nekkete yoo xamaloo ko woon diine moo taxit xam borom bi jox la xam-xam nga am loo xam nekk nit di raaya leen ngeen di raggalante gannaaw ci ay caaxaan dara ju ñu koo nekk musiba ndax bu ëllëgee wax dëgg yàlla gis nga seen ànd boo nga xam ne ci raggalante ginnaaw dëgg kenn bëggula wax sa moroom dëgg te borom bi waxoon nañ ne wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr waxoon na wal asri inna li insaana la fii xusr waatoon ci dundug yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jamono ne nit ñi ñoom ñépp ñu ngi ci ay per mu ngi pertaange nit ci ba mu des ñi nga xam ne amanu dañoo gëm yàlla wa amilu saalihaat ñuy jëf jëf yu baax wa tawaasaw ñuy watawaasaw ñuy déggante bil bil watawaasaw bil xaq dëgg watawaasaw bi sabr ñuy diggante dëgg ak loolu ak muñ mooy ne loolu moom bu amul àndandoo googu bu ëllëgee ay noon ngeen di doon fu nekk di jiñ sa morom ñu naan yow maa tax yaa ma réeral bu ma yëgoon xam nga gisoon nañ di naan gaa yi dañuy ñëw ba foofu mooy ki nga xamante ne gëmul yàlla suñu borom ne nuqayyid lahu shaytaana dama koy lëkkaaleeg ak shaytaane boo xam ne mooy nekk àndandoom bu ëllëgee nag waaye naan ko waaye ñu nekk fay xuloo ku nekk naan diw suñu borom ne dañuy ñëw ba foofu shaqmayni fa biisal qarin naan aka neexoon sama digganteeg yow mel ni penkook sow doonu ma loon xam doonu ma xam yow waay yow yaa ma sànq waaye xoolal léegi ma war a dem safara nga toog fii di ma xulli moom itam mu wax ko loolu suñu boroom ko ne loolu la rek kon alaxillaawu li nga xamante ni mooy kon mooy xaritoo yi fii yawma idin cëy bu keroogee li baaduhum lenn li ci ñoom li baadin ñeel ñeneen ñi aduwunay noonu la ñuy doon de illal muttaqiin ba mu des ñi ragal yàlla bépp xaritoo boo xam ne ragal yàllaa ko taxate mooy ñooñu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ci juróom ñaar yi nga xam ne boroom bi da leen di da leen di keral bés bi nga xam ne ker bu am lu dul ker muy yawmal qiyaam ñaar ñoo xam ne dañoo soppante ci yàlla ci yàlla moom lañu soppante ànd ba ñuy tàqale ko kii di faatu ci loolu la ñu tàqale ko waaye bu ñëwee ci masala wala dara xew buñ ci bañ a ànd di bokk xalaate bi mooy ku nekk ci dëgg nga koy teg doo ko teg fii laa jàpp mooy ku nekk day jàpp ne laaye bi daal lii la wax man moo tax moom laay doxe kee jàpp ne noo waxul lii lii lay wax